xam ne nag roo yi suñu borom bind ko ñu jaar foofu mu bind nag jëmm yi jaaral leen ci aadama aadama xam ngeen ne gannaaw dañu ne mooy mooy jur mooy maami nit ñëpp bu fekkente ne ci wax yi la li nga xam ne moom la diine jàngale dañu ne aadama mooy jur ñi fi nekk ñëpp bu fekkente ne nag science la science moom day seete xel xel nag yàlla ëpp na ko du yàlla yëngu ci xel waaye nag dafay borom xam-xam yëpp bokkuñu d'accord ci ne aadama nit leen koo xam ne moo njëkk a jiitu waaye nag yeneen ñu jiitu woon duñu doomu aadama bokkuñoo doomu aadama yi ay martaba yàlla yónniwul yeneen ñi ci ñoom nga xam ne kon ñooñu nekkuñu woon ñu mel ne ñii ndax malaayika yi bi nga xamee ne suñu borom mi leen di wax ne danaa sàkk xaliku boo xam ne dama koy wàcce ci suuf li tax ñu xam ñu ne am na ñu fi dëkkoon ba ñu gis la ñu moo tax ñu naan yàlla atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika ndax da nga fi indi koo xam ne day tuur deret ñu nga fi indi dañuy reyante bi ñuy reyante di moy di génne sobe ci suuf si te kon suuf si dootu laab ñun ñi xam ne malaaka lañ duñu lekk duñu naan duñu rey kenn ñun nga fi war a yóbbu ñu nekk xalifatullahi booba li tax malaayka yooyu xam loolu da fekk ne am na nit ñu fi njëkkoon a nekk ci yenn ci waxi yenn borom xam-xam yi ñoo xam ne gis nañu leen ñuy doxe noonu da ngeen ay légende yi ñu nekk li ak Maaruta ñaari bidéo yooyu ñu ne ay malaayka lañu yoo xam ne dañ leen di mbugale noonu ndax dañ fee wàccoon di àtte nit ñi gis nit ñi dëng ñuy dëng di xëccoo alal di ci reyante di xëccoo lu nekk ba ñu dem ba xeet nit ñooñu naan ñii daal du ñu niti dara dara dara dara yàlla daal lu tax xamuñu tax muy bind lii suñu boom xamal leen ne leen li ma def ci ñoom nit ñooñu bu ma ko defoon ci yéen da ngeen def lu yées ñi ñuy def mooy xamal leen bànneex jox leen xel te xamalu ko leen dëgg dëgg yàlla xam gi ci war ñu dal di sikki sàkk ci loolu suñu borom dal leen di def ñu mel ne nit ñi ci di lekk di naan di def lépp lu nit di def di sonn di noppalu lépp lu nit ñuy def ñu di ñu def ko ba mu ko defee nag ñoom seen bopp ñu jeng jeng boo xam ne xëy na duñ ci àgg waaye àgg nañ ci mooy ak xëccoo ak rayante ba ñu yëkkati leen def leen nit ñoo xam ne ay astre yoo xam ne seen tàngaay jéggi na dayo di jaar ci seen gimiñ di génn ci seen suuf ba ba di taxaw ci waxi lenn ci olamaa yi waaye li nga xam ne mooy li ñu wér moo di ne am na nit ñu fi am na ñu fi jiitu woon aadama bu wax ni ay nit la ñu ndax aadama waaye ñu ne am na ñeneen ñu fi jiitu woon moo tax malaayka yooyu ñu tontu woon loolu suñu borom kon xam nañ ne nit day lekk di naan day mel nii di mel nii te booba ñoom ñu si ñoom ñuy umpale secret bi nekk ci nit te nekkul sax ci malaaka ñu umpale woon loolu moo taxoon ñu euh, di tontu suñu borom tontu yooyu mën nañoo defaroon dem ci laaj bi la borom taw kay la fi yàlla bi ñu ñu mën a joxe addiye ba ñu nangu ko lu sell lay doon boo seetee irwaawu nag bi bii sëñ Modou Labi Diop dagan am na jigéen joo xam ne ci jamono yi sëñ bi di dem ci géej gi ak daf ko daan yónnee addiyaam daana ko xamalaale ci biir lettre bu mu ca boole lii ma lay jox alal ju teey la juma lew jaayuma póon jaayuma sàngara jaayuma dara lu ñuy tere ba am ko ci dama koo amee nu lew ci liggéey bu may liggéey di ñax ba am ko muy lu ma lew du lu teey du lu sell moom laa lay jox xam ngeen ne alal ju jëm ci nit nitu yàlla ku sell alal ji dafa war a sell bu fekkee ne xam nga alal ju lewul jox ko nitu yàlla lor nga sa bopp ndax jëmm joo xam ne bu alal duggee ci loxoom alal ji ci boppam moo naan ko man kat léewu ma nangam ak nangam lañ ma sabab loo bu lewee ne ko alal ju lew laa bu ko borom waxul it xam ngeen ne sëñ bi daana fab ay ndab yu fees xaalis di ko suul ñuy dem ba génn kër gi gas bu mu xóot ñu suul ko lu bari suul na ko lu ko waral moo ko xam nekk nañ ba tàyyi koo xam ne dafay indi addiyaam di ko jox sëñ Tuubaa mu fab ban am ca këyit yi muy falan nangu koo laal ak loxoom nga xam ne kon loola sellul koo xam nag xeetali jaam ñi rek la tax a jóg bu fekkoon ne lépp luñ la jox rek mën nga koo nangu ndax boo ko nangoo rek dañ koy xecc lu jàmm ba bu boo sàkkee yoo bañ ak yoo cay bëgg xam le nga ne lu lew ci lañ mën a dëgg ba jëriñ ci joxe kon alal gi nga xam ne moom la ñu ci bëgg a def addiya ndax addi alal ja sarxe deful addiya ndax sarxe da ngeen dégg ñu ne bu la nit lebalee walla nga for alal xam nga ni ñu wax ci for da koy xamle at bu fekkee ne nit ñëw na xam ndab li nga denc alal bi mu di calcul bu mel nangam wala sachet wax buum nga ko takk nga xam ne moo ko moom nga jox ko ko bu toogee at te gisuloo ki ko moom boo neexee nga sarxe ko xam nga alal jooju ngay sarxe sarxe na waaye joxewul addiya tax léewu la domm ndax bu ñu koy sarxe benn nga sarxal ko borom wala nga sarxal ko sa bopp boo ko sarxalee sa bopp nag bu ñëwee nga fay ko boo ko sarxalee boroom bu fekkente ne nanga feeñ na ba noppi wéyal ko mu wéy mu am mu moom tuyaabaam bu fekkee ne nag nee na man kat sarxewu ma sama alal dama ko soxla woon ci nangam ak nangam nga fay ko alal ja sarax ba nekkal la fa kon alal ja sarxe deful addiya addiya nag kon lu laab lu teey lu sell lu ñu ñaq ñaqin wa wér moom la ñu koy def ndax dañoo sellal alal ba mu sell ñu sarxe ko loolu ñuy sarxe nag te la selal laat la ci gën a sell lañ fa baat def ko muy addiye kii joxe addiye gannaaw bi nga xam ne li muy joxe laab na lew na mu yëkkati ko di ko joxe na ko joxe ngir jëmm yàlla tabaraka wa taala rek ndax wal amru afdaluhu ma kaana lillahi nee ñu jamono yi nga xam ne sëñ bi daas daan def kuy liggéey ci tubaab bi loo ko jox mu delloo la ko bu fekk bel mufdaat moom mu nekk ndar dafa newoon man de dinaa ko jox addiya te duma ko delloo dal di fab muus def ca tàndarma ba mu fees mu takk ko bind ci këyit haza wi'aun hawa tamran li hadratikum an rabbiha hina yuhda qad naha nahi hadiyatun abtaghi wajha al ilahi biha wal amru afdaluhu ma kana lillahi taf ko ca mbuusum tàndarma ja mu ne lii day ndab la loo xam ne tàndarmaa ci nekk mu jëm ci ci yow ci sa teewaay bu sell bi muy loo xam ne li waxtu wuñ ko joxee aji tere ji te mooy Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam tere na ko ko delloo hadiya la joo xam ne maa ngi ciy sàkku jëmmi yàlla rek te lépp lu nit def tamu def ngir jëmmi yàlla ci gën ko sëñ bi jotee delloowu ko xamu nu mu ko def waaye delloowu ko ko gannaaw nag ñoom ñëpp sàmmonte woon nañ waxuma ñi ñuy jox addiya ci seen bopp waaye ñiy jox addiya ci jamono ju leer jooje te jamono jo la ko leeraloon moo doon boroom xam-xam yi dañ daan yeete di digle di tere wala yi daan ñaaxe di waare di tëppe dañ tubaab ko masaan gis da nga fa jóge der diir bu yàgg la dugg ci yow ci ca jóg ci tiit goo tiit ak ragal yàlla goo ragal ak wattandiku gooy def bu ñu koy waxee nga xam ne bu fekkee nit ki bërëb yi nga xam ne ci la xolam di ci lay fàttalikoo wala ci lay jélloosee bu ko dee faral a def foofee nga xam ne ci la jotaay ba di yóbbu xolam day mujj du fa jógati loolu mooy ndimmal loo xam ne mooy dimbali jullit ba mu mel melo woo xam ne bu ko deewee texe kon addiya dafay war a sell ki koy joxe joxe ko ngir yàlla bu ko joxee itam bu mu ko gis bu mu gis ne def na dara ndax ki ñuy jox addiya la muy gàddul nit ki moo ëpp addiya ji di ko nit ki boo xamee li nga ko jox lim la jox ko gën li nga ko jox waruloo koo gis ndax gannaaw sarax ci boppam nga xam ne addiya ko ëpp doole dana faj juróom-ñaar fukki xeeti dee yi dañ ko wax ne ko ci Masaalikul Jinaan bis ba nga xamee ne xëcc nañ jant bi ba muy waaj a laal bopp yi doomu aadama yi tëncaloo ni boîte almet bu fees ñuy xuus ci ñaq ku seen sa mbokk daw muy sa ndey muy sa baay muy sa doom muy sa soxna ku ko seen daw ndax bañ defe ne am amel nga ko xàq dëkk bi ngeen dëkkoon ci àddina nga ko xàq yoo xam ne bu la gisee fayu la ko ndax booba kenn dootu bale kenn ku ne loo am bale dara da nga koo gis da nga koy fayu ku la amel ndegam sarax diggante booba bokk na ci ñetti ker yi keral nit ker gu njëkk gi mooy aras keruk aras malaayika yi ñoo ciy seelu lia waxam bi yonent bi saaba yi ñoo seelu gannaaw loolu jëmm ji ci nekk fa ngay kerloo mooy sa keruk sarax kon sarax am na maanaa sarax day leeral bàmmeel sarax dana yokk fan kenn mënu la njëriñam gannaaw nag benn sarax benn addiya mu gën téeméeri sarax addiya boo koy joxee war na sell boo ko joxee itam bu ci bul gis ne def nga dara loo am solo ndax boo xàqi ki nga xam ne sëriñ boo xam ne ma sëriñ fas yi bu nekk dana nen ñu ko xoli taalibeem yépp la ko dale fi mu nekk ba fi ñu gën a sori nangami yoon kooku kon matal na sa xaq waaye mënuloo fexe ba matal xaqam kon lépp boo ko joxoon li nga moom lépp ndax sëñ Tuubaa ko doon laaj radiallahu taala anhu ndax nit sañ na li mu jaamu yàlla lépp mu jox ko addiyee sëriñam mu ne ko sëriñ bu mat sëriñ loolu du dara ci moom loolu du dara ci moom ndax dafa am jëmm joo xam ne dafa géntoon di am na sëriñ ci sëriñ mag yi lool di julli mu topp ci ànd ak mbooloo mu bare bare bare bare waaye mbooloo mépp dañu gapparu moom mu dekk taxaw sëñ bi taxaw julli waaye bu kàbbaree asamaan si ne xërëng xërëng xërëng xërëng ba mel ni day bëgg wal bu mu yewoo ci suba si bu mu ko laajee ñu ne ko ñoo ñee gapparu day dañoo ka taxaw muy sëriñ ba dafa matal seen xaq te ñoom matalu ñu xàqam kon nag sëñ bi gannaaw mënuloo ko jox xàqam yépp li ñu ko jox xeeb ko fàtte ko tey ci xelu ko ëpp jox ko ko mu des addiye ki ko yeyoo addiye ki ko yeyoo mooy ki nga xam ne bu toogee ci kar garab dana xam reen yi nuñ toll xam xob yi ko tiim nuñ toll ki yeyoo addiye fu mu toog jën yooyu xeex ci géej ga mën na leen a teqalee addiye ki ko yeyoo bu fekkonte ne taalibe mu ngi dox mu ngi diju lëndëmuk wax set ca gannaaw jabalu xaaf mellantaan di dox ci gannaaw mu mën koo faxas addiye ki ko yeyoo mooy ki nga xam ne bu nit nekkoon fa gën a sori ci sowu keneen nekk fa gën a sori ci penku ñu di taalibam ñu woowandoo ko benn yoon dana leen wuyandoo ñoom ñëpp ni nga xamee ne malakul mawti bu guerre amoon ca gannaaw Australie guerre am ca gannaaw Amérique ñee di dee par ay junni ñee di dee par ay junni kenn ku ci ne dana rocc soru teewandoo fa ci ni may waxee ne distance amul ci baatin sëriñ bi noonu la mel sëriñ du mat sëriñ mën na xool lawxu mahfuz ba gis ñu bind turu taalibeem ca ñetti xeet yi mu far ko bind ko ca texe xeet foofu la sañ-sañ mën a yem waaye jërëjëf Eh, sayidna abul abbas mursi dafa ne wala yi de bu ñu feeñale mbóotam nit ñi jaamu ko ci yàlla kon moom la ñuy jaamu ah gannaaw nag taali bi moom mun la jot sëriñam mun na koo fay xàqam mënul lu dul joxe léppam moo tax ñu naan murit moomul dara dara moomu ko moomul dara mooy amul dara li mu am lépp bu ko seen bilaajee mu jox ko ko dara moomu ko mooy dara niwul ci xolam amul dara lu mu bëgg loo xam ne dana dox digganteem ak sëriñ ba wala dana dox digganteem ak dara lu sëñ ba digle waaye addiyee nit dana ko yeyoo ci li ko li ko yàlla may ni ko yàlla def nit dana ko yeyoo gannaaw ki ko yàlla may mu melowoo melo tax mu yeyoo addiyee gannaaw bu fi jógee njabootam yi koy donn ak ñi nga xam ne bu fekkonte ne daf fi jóge di dénkaane wala muy joxe dara benn kii dafa dafa taq ci moom ci garab wala mu taq ci moom ci roo kenn ku ci nekk mën nga lekk addiyaam waaye bu ñu bokkee teew ki gën a ragal yàlla ki gën a ragal yàlla boo bëggee sa addiya gën a duun kër gën a ragal yàlla nga koy jox ki gën a dëgg la waa wilaaya moom wala ma wa aarifoona billaahi dañu wax ne nit ñi juum nañu lool ci wilaaya ndax ki nga xam ne dafa am kashfu di gis lay am ëllëg di ko wax muy am walla muy gis la nga xam ne lii fu mu nekkul la xewe woon mu di ko wax nee na du du wilaaya ndax kashfu wala yi mën na koo am seytaane mën na koo am rab mën na koo am nit mën na koo xamee ci anam bu geneen ñenn ñi fekk farlu rek ci jaamu yàlla ñu jox ko wilaaya fekk na mën na am farlu na ci jaamu yàlla lool waaye xol bi du ca gën yàlla rek ca nekk yeneen nga ca waaye ñu ne ba tey ñetteelu njuumte yi moo di wàllu yu rek lañ koy uh, diis man day dama bëggoon nangam bu ko defee nag wàllu daf leen di xeeb mer leen mu mel ne koo xam ne kii da koy falang loo mbott ni muy seexloo mbott mi noonu ndax dafa seexlu lépp lu jëm ci adduna ndax bi mu xasee ba xam yàlla lépp a naqari si moom lépp a ñaaw si moom lépp a bon si moom lépp a woyof moom lépp a soof si moom dafa bëggoon li ko ki gënal mooy ki koy wax mbiri boppam lu ko laabal lu ko texeel lu ko xamal yàlla ëllëg kon awliya yi dañoo ñëw ngir xam la yàlla ngir xam la yoon yàlla ñu yàlla bi sallallahu alayhi ne ki gënal yàlla ci yéen mooy kii tax ba nit ñi bëgg yàlla ak kii tax ba yàlla bëgg nit ñi kon ci laaj boobu gannaaw jamono bi dafa gàtt mu yem ci foofu addiye daal kon noonu la demee ki nga xam ne mooy joxe addiye fi muy ni alal ji mu war a mën a joxe addiye ak bu koy joxe ni mu koy joxe bu ko joxee ba noppi itam nu muy mele ak ki nga xam ne dafa koy dafay eh, benn addiye dafay maanaam yeyoo addiye di waasita maanaam moom ci boppam jëmmam taxul addiye diw lañ koy jox ak ni moo axee ne itam bu ñu bokkee teew ñu bokk ci yam lépp ki gën ci sharia sharia tam mooy ki gën a xam lislaam gën a xam alquran ki gën a farlu wala ki gën a ragal yàlla ci zahir ndax mënuñoo àtte baatin zahir la ñu xam kon nit nga xam ne gis nañ ko muy toppatoo ak jub nekk ci lu baax moom la ñu mën a teg ki ki ki gën ndax ki gën gëneel dëgg fa yàlla nekk ajuwul ci lenn ndax yàlla la ko soob lay def waaye nag ci sharia bu ñuy waxee ne ay néew bu ñu dajee ki gën moom lañuy féetale penku bu ñu leen bëggee boole jullee gën gi duñ ko seete yu dul ci yooyu kon ngën googu ngën googu la yoon maye ñu wax ne diw gën diw waaye nag gën dëgg dëgg ci baatin moom yàlla dong ko xam kenn xamul ki gën ndax kii mën na boole may yépp muy may yu baax kee mel ne ku amul dara wala kii farlu lool kii sàggan te kii sàggan gën ko mën na nekk da nga nit koo xam ne am na fatxu suñ borom boole ko ci secret yi di ko xamal ay ndéem ak lépp muy faj aajo dara lu mu rëdd bi gën ko fa yàlla kon ngëneel moom mu ngi aju ci coobare suñu borom dong ci gënal yàlla rek moo gën. teel question bi. waaw ñaareelu laaj bi ñetteelu laaj bi lii Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wax ne. aleykum bi shariatil mutahhara dénk naa leen sharia bu laab bi mahma tayassara feeg jàpp nga maanaam feeg mën ngeen koo doxale mahma tayassara fi xaqiqatil munawwara fi xaqiqatil munawwara aka juñu leeral ji sharia ak xaq mooy biir ak bitti sharia moom la suñu borom tabaraka wa taala atteloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaqiqa yàlla atteel ko boppam bi nga xamee ne kenn ci saxaaba yi jàppoon ne benn waaye bu tuubul bëgg koo rey ci jihaar mu dal ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mu rey ko bu ñu dikkee saxaaba yi wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko kii de tudd na yàlla tudd na baat seede mu ko mu ne ko yow ci jëf ju màgg jooju mu ne ah ko wax rek ngir bañ a dee waaye du dëgg ci moom mu ne ko xar nga xol bi ba gis la ca nekk mu ne ko déedéet tooñ nga digal nañ ma ma xeex ak nit ñi ba ñu ne laa ilaha illallah buñ ko waxee mu musal nañ ci man seen yaram seeni ber seen deret ak seen alal du ma fab seen alal du ma leen rey du ma du ma leen dóor waaye saa bu mu yàlla nag ëllëg mooy seet ñeneen di àtte moo xam seeni xol maanaam daal kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne jaahil bi rek baatin bi bitti bi lañ ko atteloo la ca def yàllaa ko moom la ca biir xolu jaam bi yàllaa ko xam la yàlla seq ak jaam bi ak la mu ko yéene la mu koy defal yàlla ko xam waaye li ñu atteloo jaam ñi moo di sharia sharia mooy lan moo di li ma waxoon rek julli woor asaka aj gannaaw baati seer yi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah iqaamu salaati wa itaa zakaati ba noppi amee melaw jullit melaw jullit mooy lan dañ ne laa yumin ahadukum xataa yuhibba li axihi lmumin maa yuhibbu li nafsihi nit ki bala ngëmam a mat li mu yéene boppam na ko yéene jullit jullit fa bari koo lim bi ñu limee farata yi nga xam ne ay jaamu yàlla la def na yeneen farata yoo xam ne du jaamu yàlla nit ki topp sa ñaari waajur farata la li nga xamee ne yu bari yoo xam ne ci dunduk nit ki dund gi muy dund na mu war a dund te yoon yoonal ko yooyu yëpp ay farafe la farata yooyu nag ñi nga xam ne dañoo àtte sëy la koy tas la koy takk lañ ca war a dugal na mu war a toll charte ya diggante seede yi seede pas-pas bi ak kilifa bi nga xam ne moo koy joxe ak euh, jur gi nga xam ne kon jëpp jëf ju am am na ay charte loolu muñ ko seetee mooy sharia sharia mooy ni yàlla waxee ne jullit ñi di leen defee nii loolu mooy sharia xaqiqa nag xol la mooy li ma wax nit ki ñuuteeg bànneexam taqoo turu yàlla xalaat ëllëgam xalaat kiraayu bàmmeelam xam ne dana dee sellal jëfam wattandi ko xaqi doomu aadama yi xër ci bu yàggee ni mu gën a yàggee suñu borom day leeral xolam di ko leeral di ko leeral ba mu set day mujj lekk ay cabinet moo ko gënal mooy yàlla wala def loo xam ne lii yàlla tere na ko day dem ba nga xam ne li ko ahlu tasawuf tërale gannaaw nit ki ñaari xaaj rek la bii xaaj yaram bii ruu la te dafa mel ne seetu waaye nag yaram bi mu dugg moo koy lënd moo koy nëbb xam nga ne seetu buñ ko tegee fii mboolem suwar yi nekk fii yëpp daf cay feeñ waaye buñ ko muuree wala ñu diw ko ban ba mu taq benn suura benn image dootu ca feeñ noonu la yaram ak ruu demee gaa ñi nga xam ne nag dañoo dimbali seen roo ci jaamu yàlla ak ci tudd yàlla turu yàlla bu bari ak xalaat ëllëg seen traayu bàmmeel dañuy dem ba nga xam ne seen ruu googu day set mel nag ko seetu bi nga xam ne fomp nañ ko ba mu set bu ko defee seen xawaas yi maanaam li ñuy wax attache terrestre yi nga xam ne moo lay booleeg adduna bi ni ki bët yi ngay gisee li ci adduna sa xel mi ngay xalaat ci àdduna sa nopp yi ngay dégloo li yëngu ci adduna wala li ñuy wax yooyu yëpp nga xam ne boo nelawee yooyu yëpp tëju na nekkatoo ci adduna mel ne nekkatoo ci adduna bokkatoo ci booba sa ruu boobu mooy ubbiku bu ko bu ubbikoo nag mel na seetu seetu boobu am na fu ñuy wax lawxul mahfuz lawxul mahfuz fa mu nekk ca juróom-ñaareelu asamaan nga xam lépp lu suñu borom di dogal mën nga ñu bind ca bu mel ne seetu bu ubbi ko jàkkaarloog law la nga xam ne moo war a am lépp daf ciy daal di nekk ci seetu boobu nga xam ne mooy sa seetu bu ko defee nga xam kumpa yi ñëw léeg-léeg nit ki dana farlu ci jeex ba kanam ba nag bànneexam nag ba kanam ba nga xam ne xolam day fees ak yàlla bu wéetee moom dong ci béréb boo xam ne du dégg waxi nit ñi moo takk bët yi di tudd yàlla di yàlla day àgg ci diggante boo xam ne mulk day daal di ferme malakoot ubbiku mu janloog malaayika yi janloog ruuxu yonent yi janloog arasa kursi yi janloog lawxu mahfuus janloog asamaan yi juróom-ñaar janloog kumpa yooyu yëpp bu fekkee ne continuer ci melo woowu continuer ci continuer ci continuer ci dana dem ba dootu woo wéet di tudd yàlla dootu aajo woo gëmm wala muy teg ay bëtam fu mu toll rek mën na daal di yër lawxu mahfuus lawxu mahfuus sa bët yi du ko diggante miir bi du ko mën a làq ba du gis la ca gannaaw ëllëg du ko mën a làq ba du gis luy xew gannaaw ëllëg dara du ko mën a làq bay gis li xaw nam ko neex la koy gisee nga xam ne gis boo xam ne mooy gën a leer li nga gis ak sa bët yi noonu loolu gis nañ ko ba tàyyi bi fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jógee ñi ko toppoon meloon nañu noonu sidna abubakar siddiq radiallahu taala anhu ci xew-xew yu bari wane ne loolu bi nga xamee ne mu ngi bëgg a génn àdduna moo sayyidatuna Aïcha mi doonoon doomam te nekkoon soxna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndon donale cërali cërali sama donn lu yomb la ndax laa am li ma amoon na ko suñu borom tabaraka wa taala ci yoonu yàlla tey góor ngeen ak ñaari jigéen sayyidatuna Aïcha ne ko ñaari góor ak ak benn jigéen mu ne ko eh, sa yaay am na doom ju nekk ci biiram tey jigéen lay doon sayidna Omar xam nga ne bi muy xutba ci jàkka yi Madinatul Munawwara eh, Saariya sayidna Saariya ci eh, saaba yi la bokkoon nekk ca Iran di ànd akum njëgg ñu dajanteeg ay brigand ay band yoo xam ne dañoo amee seen i gànnaay ay ay dogkat ruut lañu nga xam ne bu jaaree nii ci kanamu daj bi dana daje ñoom te kon ñu dal ci seen kaw sidna Omar a ngi xutba jullit ajjuma nekk ca ca jàkka ja naan yaa saariyatu jabala yaa saariyatu al jabala yaa saariyatu jabala làqul ci daj bi yow saariya sa sidna Omar bi mu koy wax mu ngi ci jàkka ji di xutba waa jàkka ji ñu ngi koy dégg saariya fa mu nekk nga xam ne doxub ñeenti weer la ma ngi koy dégg dégg xam ne baat sidna Omar dal di jaari fa mu ko wax noonu te bi nga xamee ne Sidna Omar génn na Sidna Ali dogal na ko ne ko li nga doon wax bi ngay ba lu mu doon mu ne ko ah déglu ko mu ne ko waaw ñi si jàpp dégg nañ ko mu ne ko man daal dama jànloog saariya am ñoo xam ne ñi borom yi gànnaay yi war a dal kaw te ñoom gànnaay yi wu ñu ma di ko wax mu jaari ca mu mu wëri daj wa ndax mu bañ a dajeeg ñoom mu ne ko ñëpp dégg nañ ko de xam ngeen ne am na fu sëñ Tuubaa wax ne war naa la fiha fooqa sab'i saariya am na dégg koo xam ne moo kawe dégg saariya boobu ni mu ko waxee xam ngeen ne kon sidna Usmaan moom itam radiallahu anhum ajmaina bis bu mu nekkee xalifa am benn délégation bu jóge yaman ñoo jëm si ci moom bu ñuy dugg di ko ziyaara di dugg di nuyoo di dugg di nuyoo am kenn ku dugg mu ne yadxulu ahadukum fi ayni asaru zina am na kenn dugg ci yéen te dexitu njaalo ngi ci bëtam fekk waa ji dafa daje benn jigéen bu rafet rek mu xool ko bu baax seetantal ko bu ñu dikkee sidna Omar jeexitu xool boobu mu xool ndax am na ci ñoo xam ne boo duggee rek daañu xam ne am nga bàkkaar boo def waaye duñ xam ban cër ci yow moo def bàkkaar bi waaye comme Sidna Ousmane moom xam na ni bàkkaar bi demee xam na ne du sàcc du rey nit du def dara waaye xool la te ci bëtam la te gis gis na bàkkaar bi mu marqué ci bët kii ndax ndax gisu xolam bu leer boobu kon ki nga xam ne nit ki nekkee ci jaamu yàlla bàyyi mooy bàyyi bëgg àdduna ak bëgg daraja def yàlla muy léppam am ku ko jaarale yoon xolam day mujj set ruuxam sell ba nga xam ne yaramam wii dootu ko nëbb ba du gis fu mu toll day gis ñu waxe woon tànq ne suñu borom bi wax ne jaam bi li ma gën a bëgg ci mu jaamu ma ko mooy li ma ko sant ma farataal ko ci moom waaye jaam dana ma jéem a jege ci di jëf jëf yu baax bu ma bëgg ko waxtu bu ma ko bëggee maay bëtam yi muy xoole xam nga ne kon sidna Omar ni mu séene saariya bëti suñu borom la ko xoole maay noppam yi muy déggee xam nga ne sayidna saariya ni mu dégg baatu Omar ma nekk ci Madinatul a ca biir jàkka ja nopp yàlla la ko déggee maay eh, tànkam yi nga xam ne moom lay doxe da ngeen gis ci gaa yi yàlla yi ko xam ne mën na jóge fa gën a sori ci sowwu àgg ci gën a fa gën a sori ci penku ci xasiiru bët xam ne kooku tànk yi la lay doxe nga xam ne itam noonu nga xam ne noonu la bët yi mel ak tànk yi lami yi noonu la mel ñu ma waxoon ne nga xam ne mën na wàcce alquran juróom-ñaar fukki junni yoon ci biir boo xam ne xul wallahu ahad rek nga ci mën a jàng te loolu ñuy def lépp bu dee jaamu ba dañuy am tuyaaba yi kon nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala mbiram mu ne su ko xiyaas waaye adduna ku fab sa adduna jënde ko lenn lu dul yàlla perte nga perte koo xam ne bu ëllëgee da nga ko jooy jooy yàgg ta metti comme sharia ak xaqiqa noonu la deme demee sharia mooy jëf yi nga xam ne yàlla sant na ko euh, jaam bi bu di ko jëfee ci ay cëram wattu cëram yépp ba noppi cër bu ci ne mu jëf ci li ko yàlla sant muy farata li sunna mu rafete xaqi moom yàlla ak ni la xol bi di jaamu jaamu yoo xam ne di jëf-jëf yoo xam ne day setal ruuxam di ko may kàttan di ko gën a bëggloo yàlla ba mu ànd ci foo xam ne bëgg na yàlla dëgg bu bëggee yàlla dëgg moom ci boppam mën a benn karawu xefam buñ ko peesee teg mbindeef yépp ci benn beneen plateau balance bi xefam karaw xefam boobu dana napp napp yooyu li si na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne waxoon ne bu ñu peese woon ngëmug Abubakar ak ngëmug jullit yépp mu wat leen loolu moo ko waaw ci matigu tasawuf ñu juróom ñaar la taw naw naw alxawf alxubbu asabru ak zikr mm-hmm. mu ne yooyu lay laaj dikkee ci suñu nit yi. juróom juróom mooy yoon wilaaya mu mban da ko def juróom-ñaar xam ngeen ni boo jàngee xoqa rek ne arkaanu bayti jamiil qawmi arbaatu ñeent la wax foofu bihaa yu assasu bunyaanul wilaayaati ponk bi nga xam ne mooy mooy ponk néegub wilaaya ku bëgg néegub wilaaya nga taxawal ko yaa koy teg ci ñeenti ponk yooyu bi ci jiitu mooy sum noppi wax ju bari loo wax malaaka bind ko te boo duggee sa bàmmeel da ko waxaat lépp loolu coono la boo duggee ci bàmmeel ñu ne la li nga waxoon ba nga ba nga juddoo te jooy yi nga jooy tàmbali na bind la nga fa waxoon ni fekk nu lépp bind nañ ko kat waaye da ko bind sa bàmmeel nga ne man aw ma daa ñu ne la sa gënañ ji tafli di mooy daa nga ne aw ma xarima ñu bii mooy xarit bi bu kayit ko bind sa cànn mooy kayit bi ngay bind da loo ma sa wax dañ ko bind ba mu jeex ñu ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na doomu aadama dana wax benn baat boo xam ne du ca jublu lu dul reeloo ñu muy waxal dana ca xalambaay ci xuri safara juróom-ñaar fukki nawet mu ne suñu borom bindul ci doomu aadama cër bu gën mën a lore lamiñam mu ne sidna Abubakar dañ koo bett mu jàpp ci lamiñam di xëcc di ko xëcc ñu ne ko lii nga dal mu ne daf maa rot waaye dagam sidna Abu Siddiq radiyallahu ta'ala anhu bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën ci jullit ñi moo ci ëpp mbir moo ci gën a jege yàlla ndegam moom moom la lamiñam di rëcc ba def lu muy rëcc noonu bay mbugal lamiñ mi di ko xëcc di ko doom lamiñ lu doy waar la kon ahlu tasawuf di tax ñu ne fen ci lamiñ ci lamiñ la nekk ci lamiñ la nekk wax loo xam ne amul njëriñ bu dee dëggit mu jeexal sa jamono bépp nga waroon cee fàttaliku yàlla waroon cee def leneen nga nekk di wax rek ci ci ci lamiñ la nekk te waxtaan bu neexee jëwa nga ca bay mbugal lamiñ bi di ko xëcc di ko doom lamiñ lu doyeek waar la kon ahlu tasawuf di tax ñu ne fen ci lamiñ la nekk jëw ci lamiñ la nekk rambaaj ci lamiñ la nekk wax loo xam ne du amul njëriñ bu dee dëggit mu jeexal sa jamono bépp nga waroon cee fàttaliku yàlla waroon cee def leneen nga nekk di wax rek ci ci ci lamiñ la nekk te waxtaan bu neexee jëwa nga set jëw rek kay neexal waxtaan te mooy ji ci àddina kon buñ ne sumtu noppi lañ njëkk a ci ponki wilaaya ci ponki tasawuf kon nga xam ne loolu lu jaadu la sumtun wa juu'un kawirin xiif bu yàgg xiif bi jubluñ ci xiif boo xam ne da ngay xiif ba doo mën a gis wala nga xiif ba doo mën a eh, julli boo boo sëggee daanu wala nga xiif xiif déedéet xiif maanaam bañ a reg regaay rek ndax dañu ne abgadul xalaali indillah atalaaqu wa shiba yi dagat yëpp yi ci yàlla gën a bañ mooy tase ak xii ak ak regaay yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne maa mala ibnu aadama am a an charan min batnihi doomu aadama mësula feesal ndab lu yées biiram kon regaay noonu lañ ko ŋaññe nit ki di xiif xiif bu yem bu ko defee xolam day leer xelam day sawar day jàmm ak na tudd yàlla bu ragee ne regaay bu ëpp day tàyyeel day bëgg nelaw euh, jaamu yàlla bu neex ci moom tur yàlla du neex ci moom mu loo tax ba ñu nee noppi ñu daal di ciy teg xiif xiif boobu mooy ñàkk reggaay rek baadahu saharun mooy foog ñàkk a nelaw mooy jaamu yàlla guddi xam ngeen ne fukk ñoo def ci bëccëg bi benn boo def ci guddi am doole ndax inna laka fi nahaari sabhan tawilan suñu borom dafa wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko guddi gi farataal naa ci yow ngay julli di jaamu yàlla ndax bëccëg bi danga nga am féey gu gudd maanaam fii ci ci affaire yi ci mbir yi ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw moom mooy général bi jiite geer yi ba faw mooy xaadi yi ciy atte mooy mufti bi nga xam ne mooy ubbee mooy itam euh, ilimaan bi nga xam ne mooy jiite nga xam ne lépp lu ñuy def moo moo koy jiite nga xam ne nit la koo xam ne dafa mel nekk fukki nit la ndax activité yu bari rek fu nekk mu nekk fa loolu nga xam ne lépp lu ko yàlla sant la muy ngërëmal yàlla mu di ko doxal loolu tax na teewul daf koy booleeg teewlu goo xam ne ni muy teewloo ci julli lay teewloo ci buy bu nekkee ci xare wala muy digle wala muy tere waaye nag ba tey waxtu woo xamee ne euh, tànk dal na ba dara yëngootul muy guddi jaamu googu dafa ëpp daraja jaamu bëccëg nit ki day séddalikoo bëccëg xelam a ngi fii xelam a ngi fii am na it bu fekkee nag nelaw na ak diir yeewu lépp dal dara yënguwul bu boobaa nga xam ne buy ja buy jaamu day teewlu léppam day teew ci kanamu yàlla mu daal di teewlu bu taxawee ci julli teewlu màggug suñu borom gi mel na dañ ko sëf poids boo xam ne daf koy toj mu teewlu taxawaam ci kanamu yàlla loolu lépp nekk ci dem muy jàng alquran di nga xam ne wax yàlla xam ne bu jàppee ci wowam yi nga xam ne day fas toroxlu ci kanam màggug suñu borom gi mu ma jëmmam ji bu këppee jëmmam nga xam ne fab na cër bi mu gën a fonk ci yaramam muy kanamam mu teg ko ci suuf si ngir wan suñu borom ne ko wàcc naa daanu naa mokk naa diggante boobu nga xam ne teewlu gi muy teewlu guddi lay lay la xelam di gën a dajaloo xam ne dana di teewlu gi muy teewlu guddi lay lay la xelam di gën a dajaloo xam ne dana di euh, julli guddi di teewlu ba nga xam ne nit ki bu kàbbaree day jàlloog kaaba bi nga xam ne ci lay jublu di jàlloog doomu aadama yi ci diggante ma kaaba bi yépp ni nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtu takkusaan ci madinatul munawwara kàbbar ne di julli woon ko àjjana ba mu seqi benn jéego tàllal loxoom bëgg ci wat nee bu ma ci wattoon benn meññet rek dana doy waa Madina gëpp gëpp gëpp dañ leen dañ leen mànd dina leen suural xam ne kon boo jëwoon baadoo saxarin foog benn guddi goo dundal moo gën fukki bis yoo xam ne da caa jaamu yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi benn zarra bu génn ci xol moo gën téeméeri rakka yooyu julli benn topp zarra topp sunguf bu génn ci xol maanaam ci jëf te mooy te loolu mooy teewlu teewlu dëgg teewlu màggug suñu borom ci kanamam ji julli nga teewlu màggam gi ak fooraayam xam ne ko neex mu dugal la bu ko neexoon nga di ko jaamu bi nga juddoo ba ba ngay dee mu tàbbal la safara bu ko neexoon nga di ko mooy bi nga xam ne sañ-sañ boo xam ne lu ko soob def te xamuloo la muy defi ci yow nga teewlu màggam googu ak réewam googu ak diisaayam googu teewlu googu lu màgg a màgg la poids bu diis la yomal xaam ca balance boobu ñu ko defee kon saxar nga soog maanaam ñàkk a nelaw weeye moo xam da ngay astafirullah la fi di balu sa borom moo xam da ngay salaatu a nabi moo xam da ngay julli moo xam da ngay tare alquran wala nga di koy tiim ko di ko jàng wala ngay jàng te nga yonente bi salaa sallam wala leneen loo xam ne lii ak jaamu yàlla la rek guddi jaamu guddi dafa am poids moo tax ñu boole ko ci charte tasawuf wa uzlatun beru beru maanaam ñàkk jaxasoo ni jaxasoo bu ëpp xam ngeen ne jaxasoo ci la jëw nekk ci la rambaaj nekk ci la wax lu la warul nekk ci jaxasoo gi yu bari ci la nekk boo ci nekkee tey nitu kese doo teewlu mukk doo teewlu sa ci sa kanam doo teewlu màggu suñu borom gi doo teewlu sa yi doo teewlu li ci sa kanam te xamagoo lu mu mujjee doo seetlu doo teewlu la ngay mujjee xamuloo sa sukuraat na mu dem yëpp sa xel bi ci dem te loolu lépp ak féey la boo xam ne yaa ngi féey ci biir ay affaire yoo xam ne yu yar la te du jëriñ kon moo tax lu tasawuf ñu fab uzla mu di beru boole ko ci tasawuf yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne amatul dara lu muy wut fa mooy fa àgg waay ba àgg na fa ba dara mënu ko wees fa mu àgg dara mënu faa àgg teewul daf daan doon ndax nee am na jamono yoo xam ne lu dul yàlla rek xañowu ko ko xam ne li muy liggéey lépp liggéeyu yàlla la di jiite jaam ñi di leen xamal li ñu tere di leen ko wattandi ko loo di leen ci dimbali di leen digal li nga xam ne moo leen di jël loolu lépp ak teewlu bu muy àndal yépp teewul am na jamono boo xam ne du mën a gis nit du bëgg a gis nit du bëgg a ñu di ko wax lenn lu mu mën a doon yàlla rek rek rek lay wéetal moom dong lay ja booleet li nga xam ne maqaam lu mu àgg nga xam ne ci yàqin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamee ne euh, doomu aadama yi dañoo sàkk ci jaamu bu malaaka yi jaamu rek lu ci ne ñu sàkk ca boole leen ko ci seen jaamu yi ñuy jaamu malaayka yi ñoom benn xeetu jaamu rek la am ñi nga xam ne dañuy julli am na ci ñoo xam ne dañuy rukkoo jàpp seen wóom taxaw xam ne dañuy taxaw ba saa taxaw am ñoo xam ne dañuy këpp seen jéb ba saa taxaw waaye di ku ci nekk li ngay am ci maqaamu boobu moo xam rukkoo la wala sujjóot la wala diju la wala taxawaay la benn xefinu bët bu ne da nga am lu ëpp junniy doom aadama seen jëf waaye ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk maqaam nga nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo la ci ëppale boole yooyu yëpp te teewul bi mu nekk ci àdduna bi nit ku woyof koo ci moom day foog xale yi di seeti ñu feebar ñi buy ñëw fekk mbooloo mu toog xam jot rek lay toog waaye du nangu ñu jóg di ko xajal da day ñëw dàllam bu xotti koo da di fóot euh, yëppam euh, yëréen di def lu nekk lépp loo xam ne nit ñi dañ koy def daf koy def ngir mat gi mu mat ba suñu borom ne ko wa innaka laalaa xuluqin azimin nga xam ne boole na la gën a rëy ak mel ni nit ñi ndax fekkonte ne ni ñu waxee ne malaayika yonent dafa dañoo wuute ndax malaayika suñu borom daf ko bind bind boo xam ne dara du ko rey duñu buuf te bu ñu ëpp rek nga xam ne bu ñu jàppoon léegi wàll yi wala yonent ñu tëj ko ci néeg ba mu am fukki fan lekkul naanul mu dee malaayika buñ ko tëjoon ci mën na fi ba saa di taxaw du dee du wopp du sonn du fàtte du jaxase nga xam ne kon waaye doomu aadama bu fekkente ne jaar na ci yoon wi nga xam ne ci lañ ko bëgg jaarale mooy ëpp doole malaayika ëpp ko xam-xam gën ko ndax ñi gën ci nit ñi ñoo gën a for ñi gën ci malaayika yi ndax yonent yi ñoo gën ci nit ñi te yonent yi ñoo gën malaayika yi yonent yi nee ñu ki ci gën a mat mooy ki ci gën a nit ñi mooy ki gën a wàcc ba nit ñi mën koo roy xam ngeen ne yonent yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam sëylu xam nga ne kon nit ñi mënu leen a jox àtte mënu leen a àtteel sëy ndax xamu ko mënu mënuñu ko ci roy itam te xam ne moom genn wàllu nit genn wàllu malaaka la woon nga xam ne kon nit ñi am na ñu ko ci mën a roy am na yoo xam ne mënuñu ko cee roy nga xam ne yeneen yonent yi mat gi ñu mat ñoom it ci yeneen i wat yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn ku ci nekk daf la gën a mat ci wet gu nekk ba boo ko gisee mu gën a woyof ci nit ñi boo ko xamee lenn lenn loolu mat gu mat gu sotti gi moo tax kon ñi nga xam ne léppam yàlla la teewul dana def os la maanaam béréb googu li mu waxee ne am naa béréb jamono yoo xam ne ma xëjowuma ca lenn lu dul yàlla kon wa os la bu ñu ko boolee ci ponk yi tasawuf am na solo mooy arkaanu bayti jamil qawmi arbaati day as bul wari sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu wa oslatu am si waxum bil ishaaraati yooyu yëpp nag nga boole ko ishaara boo xam ne dafa jugee ci cheikh murabbi bu mag di cheikh murabbi di cheikh muraqi maanaam jaar a jaarale ca yoon wa benn mu jox la xirqa wala mu bind jox la wala mu wax la ci mu musafaha ñu la defal nangam loo leen xam ne am nga ci ndigal am boole ko isnul xaas boo ca nekkee yaa ngi ta yoonu tasawuf dëgg-dëgg boo yéexee dee da nga àgg ca àgguwaay ba suñ ci tewaat al xawfu arrajaa adawmatu allaw waaw tawakkul moo jëf lépp bu fekkee ne dellu nga ci misaal bi ñu naan nga xam ne sëñ bi dafa wax euh, li li moom Xasaali wax ne ama tasawuf fardu ayni la dal Xasaali yi ni arkaanu naarif minha sab'a foofu juróom-ñaar la sumtan wa juan wa ijtinabal bid'a wa tawbatan wa saharan wa uzla suma istiqamatan fa ni'mat xusla mu ne wa zaada cheikhuna al yadaali saabinan taqwa ilahi zahiran wa batinan nga xam ne kon yi ñu wax foofu ne ko ci xoqa xoqa dafa gàttal ndax nee ñu xoqa ak misaali ñoo fondé yoonu murid sëñ bi bi mu tàmbalee ci sëñ ci Tuubaa la bind xoqa xoqa masaalik ko ko jiitu ndax masaalik bi nga xam ne ne ñeenti at yi nga xam ne wëndeelu na ko di siyaare béréb yu bari di seet ay wàll yi ak borom xam-xam nga xam ne jël na ci wirdi yi bu ci nekk wirdi na ko ba talaan wirdu xadir wirdu sagar yi nga xam ne bu ci nekk jël jëli na ko ci doomu aadama nga xam ne gannaaw bi mu demee ci géej gi lañ ko fàtte loolu lépp yooyu nga xam ne ci la wàccee ñu njëkk a wàccee ci la àggale Masaalikul Jinaan ci ñeent fukki atam ci la dem ci géej gi mooy ci ñeent mooy ci ci at yooyu la at yooyu kon ci Daaru Salaam la àggale Masaalikul Jinaan mu sancee Tuubaa xam nga def def daan def fu rek taalibe yi bu ñu amee ay soxna mbokki soxna yooyu ñëw ñu dal di jaxasoog nit ñi te bëggul woon ñu jaxasoog nit ñi ndax moom dafa bëggoon di leen ber moom rek duñ gis duñ xam li xew ci adduna bi duñ jaxasoog nit ñi bu ko defee bu leen sellalee ci tërbiya ci di leen xiifal di leen maral di leen tuddloo yàlla tudd yàlla bu bari di leen liggéeyloo dañu mel na nga xam ne noonu la ñu war a mel ci melaw mat li nga xam ne moom la lislaam bëgg mu ber ku ci nekk kenn ku ci nekk itam amee xam ne yooyu itam da ngay sellal ñeneen di leen tërbiyee ba nga xam ne bu continué woon waa réew mépp boo ko jébbalu da ngay àgg fa ca àgg waay ba da ngay mel ca melawaay ba gën a rafet mais ñi nga xam ne ñoom la la nga xam ne fër mu sanc boo xamee ne ñeneen ñi ñeneen niti ak ni ñu ñëw nañu fekk ñooy seeni mbokk mu daal di bàyyi foofu dem sëncaat feneen xam nga ne bi mu sëncee Daaru ci la jógee sënc Touba gannaaw gi la sënc euh, Mbacké euh, Bari bi mu ñëwee Touba nag bi mu ne cëpp Matlabul Fawzayni ñi nga naan moom la njëkk way ci ci ci xoqa ñu ne xoqa la njëkk a way xoqa bu daal moom la euh, tërale yoonu tasawuf ci nga xam ne mooy yoon wi mu jaarale taalibe yu njëkk yi ci leen jaarale dañu àgg xoqa nag ak gàttal résumé daanaka li mu wax ci misalik résumé bi yëpp moom la defaat ci xoqa moo tax ñu xoqa moo mujj ci wax ne ndax bés la wax ne amut tasawuf fardu ayn ni dal xasaali bi dee ni arkaan hun arif min asaba sumtan waxoon ko ci xoqa wa ju'an waxoon ci waxoon na ko ci xoqa ijtinaabal bid'a waxu ko ci woon wa tawbatan wa saharan sahar waxoon na ko mu des tawba ak istiqaama ala sunna bi ci sayyidina wa daal di teg ak bi nga xam ne mooy ijtinaabul bid'a kon foofu fii tawba buñ ko ci indee tawbatu moo di tuub tuub dafa am su bax ci bu deful lenn lu mu war a tuub fu mu toll war na tuub ndax suñu borom dafa màgg màgg boo xam ne daanaka boo deful woon dara sax war ngaa tuub ndax màgg am li nga gisee ne léegi kilifa gu mag a mag a mag a mag fii nga romb ak say dàll rek la def nga ñàkk teggin xam ne naka noonu eh, jullit bi ak mbindeef mu doon xolam lenn nekk ci dugg yàlla rek war na koo tuub ndax ma xalaqtul jinna wal insa illa li ya'buduni suñu borom gannaaw bind nit ki lu mu ngir jaamu ko leneen lu mu fi def rek lu ngir jaamu ko rek war na koo tuub xam na doyal doomu aadama ba tool bi bari bari dañ leen ko dañ leen ko jëg yu bari dañ leen ko toppaaye nit ki bu bu àggee mag ki nga xam ne mooy doon xutbul xaw si du am benn xësiinu bët boo xam ne xolam nekkul ci yàlla du geesu dara dara dara dara lu gàtt gàtt gàtt nit mu ngi ko nekk ci yàlla xësiinu bët du ko sàggane yàlla fu mu toll mu ngi te ñooñu sax nettali ñu xàq suñu borom tabaraka wa kon bu fekkente ne tawbatu gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ne di tuub man de benn bis dinaa ci tuub téeméeri yoon xam ngeen ne kon daal nay tuub bu defee yëddu mu yëpp bu fekkoon ne bisab bépp defu ci lu ñuy jaamu yàlla it war na koy boole tuub ki lan la taw waaw waaw kon tawba zokk moom mooy distation la ko tubaab bi wax ci guur la jóge maanaam mu mel ne léegi da dégg way ba ñu neex ci yow kii dégg ko du neex ci moom kala ñu teg ñoom am na ñoom ñu neex ci kii ci seen biir moo wute am na guub wax nañu ko gën a foorle mel na ko tey ndox mi ñu sànni ci nëbu ceeb ba mu am diir ñu dindi ceeb bi kii mën na naan junni liitar la kii mën na naan du yëg mukk cafka ceeb bi kii bu ne rek yëpp caq googu kooku ba tey kon euh, gawkam moo gën a dëgër gawku kee ni ko noonu nit ki ci yëg li muy yëg ci yaramam am na ñoo xam ne ni muy yëgee màggug yàlla gi seen morom du ko yëgee ni ñoom nga xam ne ne noonu la euh, euh, amee seen dëkk ñi nga xam ne ñoo gën a foor dëkk ñoo ëpp ak dégg ci waxi suñu borom ñu nga xam ne itam dañoo seenu gi yëpp dafa gën a foor nga xam ne ni muy màggu suñu bi gi moo gën a foor nga xam ne lu ñuy wax itam noonu la leen di gën a duggee lu ñuy wax lu jëm ci yàlla noonu la leen di gën a duggee nga xam ne bu ñuy jàng alxuraan noonu leen di gën a duggee dañuy am zoq gu boo xam ne dañuy dañuy daldi yëpp ay maanaa yoo xam ne yu xóot la ñu suñu borom nga xam ne dara du leen ko expliquer kenn du leen ko wax dañ koy yëpp ba xam ne dafa mel ne lii mën a ñàkk noonu la loola mën a nekk nga xam ne boo leen laajoon dañ naan leen loolu rek moo mën a nekk zoq boobu ci la dégg ci ci la itam yoon yi wuute ndax dañuy yoon yàlla yoon yi jëm ci yàlla mu ngi toll ni néew bindee fii ni mu bare noonu la ñu nga xam ne kon ahlu tasawuf li ñu bokkale xawaid yi yëpp teewul kenn ku ci nekk am nga yoon woo xam ne wuute nga kook sa morom am nga yëg goo xam ne wuute nga kook sa morom ci misaal ni yëg yi wuute noonu la gis yi wuute ñu misaalee ko ñi nga xam ne ñëw bi euh, ñeenti gumba yi nga xam ne ñoo doon misaal ñëw euh, bi ni mel kenn ki nga xam ne tànk ñooy bi la la làmb ak yeel bi nga xam ne buñ ko nee nu ñooy mel mu ne dafa mel ne benn ponkalum jën bu ñu samp noonu la mel ki nga xam ne ñox bi la làmb buñ ko nee ni ñooy mel mu ne dafa mel ne jaan ki nga xam ne eh, yaramu ñooy la la raay ko laajee ni ñooy bi muy dafa mel ne montagne mun nga wala ay ay saako ngaax yu ki nga xam ne genn gi la làmb buñ ko waxee mu ne dafa mel ne laar nga xam ne kon noonu bu ñu dee misaal ci biir maqaama yu bari ni maqaama yu wuutee bu fekkee am na kenn koo xam ne bu ñëwee raay na ñooyu yëpp dana xam ni ñooyu mel ki nga xam ne dafa am bët ñëw xool ñooy yi ba mu leer ko mu xam ni ñu mel moom rek moo ci ci xam ñooy yi na mu demee dëgg dëgg dëgg naka noonu nit ñi noonu la ñu rawante itam ci zawq waaye zawq daañu ko yar daañu ko dàggi ñu ko dàggi ba mu gën a dëgër loolu itam ki koy def mooy cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya mooy docteur bi nga xam bi ñu ne euh, ni ki adduna dafa mel ne hôpital la ñu fi nekk yëpp ay malade la ñu yonente yi ñooy médecin yi faje yonent yi ñooy médecin yi faje wala ñooy pharmacien yi léegi ku mënul awliya yi ñoo leen wuutu ñooy médecin yi nga xam ñooy adjoint yi nga xam ne ñoom jàngale wuñu sharia kon jàng li ñuy jàngale mooy xaqiqa baatin nga xam ne nit ki bu bu murid bi taalib bi bu agsee rek daañu xam ban jàngoro ci xeetu jàngoro xol la amee kii dafa rëy ñu di ko yalwaan loo kii dafa tayeel wala dafa foqalee ñu di ko loo kii dafa tayeel ñu di ko yónni ak di ko liggéey liggéey yu tiis dafa bëgg nelaw ñu di ko sant liggéeyu guddi di ko julliloo di ko def loolu nii ba nga xam ne bis bu la gisee xam ne yow mii sa tarab ji dañ moo wér nga mu seet nag gannaaw wér nga léegi dangaa war a jaar ci yoon bi nga xam ne ci ngay jaar ba àgg mu tegtal la yoon wi di la ci jaarale noonu nga xam ne ñoom kenn ku ci nekk yaa ngi amee sa piqûre ak sa ordonnance joxe mën na benn fa benn feebar bi kii mën na koo faje ne kee faje ko ne kee faje ko ne loolu ko waral wuuteeg guur yi ak yi dokk alxawku de waaw ragal ko taala bokk na ci tasawuf ndax ragal yàlla ni mu demee képp ku am xel te gëm da nga ragal yàlla ndax benn nit ki xamul teem la gëm xamul ci lu muy nekk di ko jub di jaamu su borom ba senn saa rek dese ko ci àdduna mu dal di jàdd jëf jëfi waa safara suñu borom yóbbu ko safara la qadrallahu ñi nga xam ne xismaan moomu noonu la defoon ci waa Madina ñu la bokkoon ñi wax naafiq yi munaafiqoon yi ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na mbooloo mi ànd naa ak moom kattan gi ko topp yéene yéene woo bañ a tuub wala rus nga ko ndax ñëpp tuub nañu nga ne tuub nga jullit nga ay gëmuloo ci dara ñu nekk ci biir ñoom bi di fexeel lislaam rek Ousmane moomu bi ñu xare Uhud dafa demul jigéen ñi ñëw di ko xas naan ko góor ñi am jom ñëpp dem nañu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi xare ji yow nga tëdd fii mu daal junus daal di jóg sol mbubb kongam fab jaasim gàccoo yor xeejam ne day dem bi mu demee boo seetee ñi ñu rey ñi nga xam ne saaba yi rey nañ leen li ci ëpp bu ñu nee diw bu ñëwul na bi Taalib ko rey ñu Usmaan a ko rey wala diw li ci ëpp bu ñu waxee ñett yoon ne diw Ali na ko rey diw Ali na diw Ali na ko daañu ne diw Usmaan a ko rey diw Usmaan a ko rey soog ne diw diw keneen a bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono yooyu muy xeex di rey yéefar yi sallallahu alayhi wa sallam ne ku bëgg a gis kuy safara na xool kii ba am sikki xol yoo xam ne sikki sàkk nañu ndax loolu mu ngi leen jaaxale jam-jam yi ñu ko jamoon bi ñu ñibbisi mu ne day jekkali boppam ndax métit wi bi ñu tëddee foofu mënut la jóg saaba yi ñu di ko ndokkeel naan ko shahid nga am nga yoolu ñu lay ndokkeel ci yoolu ku dee ci jihaar ngir yàlla jaay sa deret yàlla ngir yëkkati baatu yàlla mu ne man xeexuma ngir benn diine xeexuma ngir yëkkati benn islam sama jaloorey maam sama maam yi moomoon Madina su mën a war a waa màkk ñoo bëgg leen cee not ñoo tax ma reex ñu daal di fàttali ko lii fab xeej bi rek dëkkali boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam aksi ne leen gis ngeen kenn nit ñi dana jëf jëfi waa àjjana ba fenn saa dese ko mu jëf jëfi waa safara xam ni kooku doon xare ba dara ko lu dul dee mu mu xaru rey boppam naka noonu safaan ba nit dana jëf jëfi waa safara ba benn saa dese ko mu jàdd jëf jëfi waa àjjana su borom boole ko ci waa àjjana loolu bu ñu ko seetee nit ki di tax war na ragal suñu borom assuré wul nit ki ni ko yow àjjana rek nga jëm tax saaba yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi na sax ne tuddun al-asharatu mubashshiratu bil jannati teewul keroog la ñu gën a amuk ragal ma ko faral di waxee rek ñu bari daan laaj suñu borom bu ko neexee la du ma la tàbbal safar ba noppi tàbbal la fa te waxam du dañ waaw mu ngi ci laaj xam ne nit ki dana jëf ci dundam jëf yoo xam ne mooy waral ak texee dem ndax boo xamee ne roogaa ngi tàmbalee génn ay jëfam lay njëkka bis gis da nga gis jëf ju taxaw joo xam ne day mel ne niir dox digganteem ak yërmande yàlla dox digganteem ak leeru yàlla lëmal xolam ba mu ba ñaawal ko diggante boobu nga xam ne itam ci la iblis di soppi ko nekk nit koo xam ne kii koo xamul la naw ko yéen ko ci diine mu amee aw moroom dikk mel ne a naan la nit ñi ko dañoo juum dañoo trompe boo dañoo xam dëgg bi de neel deenaa ci diine nasaraan wala neel muy koo xamoon ci lislaam muy ko ku baaxoon ku doy waar koo gëmoon koo yéemoon koo nawoon bu ko defee bu wér mu ne yàlla dikkul mën ngaa wax wax ndax ni nga ko suñ ko tegoon rek ak noonu mu la wax ci diggante boo xam ne diggante bu doy waar la nit ki xelam du du ànd ak moom nga xam ne kon nit dana bokk na ci yuy ñaawal nit jëw bu bari xam te jëw jëf yi nga xam ne mooy waral nit bu ñaaw day soppaliku lu ñuy kukk mel ne niir loolu dem këruus dox diggante xolu nit ki ak loolu yàlla wax loo ko loo xam ne li tax bu du sab ku toog ci wetam naan laa ilaha illa allah laa ilaha illa ndax ku mu mujj ci sa lam wala mujj ci sa xel da nga dem àjjana waaye bugguñu nga naan ko waxal laa ilaha illa ndax mën na fekk seytaane naan ko waxal nangam mu naan ko du ko wax fekk yow mi ko naan waxal laa ilaha nga defee yow la wax bu ko defee nga ñaaw njort ci moom te dañu ne rawat na diggante boobu euh, suñu borom fa ko jaam bi jot rek fa la koy toll sëñ ci wax na ko ci misaal ci naan in axbaru bi annahu inda zunoon abidihi min xayrin aw sharrin yabin waxtu yoo xam ne <coughs> nit ku toll na ci diggante boobu fa mu jot na fa la ko suñu borom féetale bu jàppoon ne daf koy yóbbu safara foofu la koy féete bu jàppoon ne daf koy yóbbu ajjana foofu la koy féete lii tax nag nga mën a rafet njort ci sa bopp ci sa borom ci diggante boobu mooy yenn ci jëf yoo xam ne bokk na ci xet li nit ñi am njëriñ ci nit ñi bokk na ci yéene ju rafet yéene nit ñëpp jàmm bokk na ci di defare diggante bu yàqu bokk na ci farlu ci jaamu yàlla bokk na ci tuub gu bari jullit bi bu bëggee texe war na fonk yooyu xaw boobu nag dafay loo xam ne dafa am lu nekk ci beneen wet ba muy raja yaakaar ndax nit ki bu ragalee ba ragal bi ëpp am na foo xam ne bu fa àggee yaakaar day dal di dañ dootu ci àggee ci yaakaar dootu ragal day daal di wóolu rek ni moom àjjana la jëm te loolu mandargam texee di la nan la nga boole ñaar yëpp ni si na amar waxoon ne bi ñoon yomal xiyam taxaw na ñu ne kenn nit dong dong ngay dem àjjana damay jàpp ne kooku mën a bi ñu ne kenn dong ngay dem safar damay defe ne kooku mën nga xam ne kon boole na xawf ak raja boole na ragal ak yaakaar ni mu gën a mate ci boole bi kon fi ñu soppe nag yaakaar ji ëpp ragal ji mooy fi nga xam ne dee jege na ki bu ne ba mu màgget trop euh, si lu dee wala mu feebar ba toll ci sukuraat wala mu feebar ba metti na yaakaaram ëpp yéen ma leen di kee rajo euh, tax nit ki jëf mooy tax nit ki tuub mooy li mu weesoon te ragal nit ki ci xalaat bu dee def tafakkur ndax ñaar yi ak sikru mooy li nga xam ne mooy euh, bénéfice jullit mooy sikru mooy xalam xalaat yéeg ci sa béréb xalaat say bàkkaar di xalaat li nga weesu te xamuloo li des sa dund mën nga siy jëkk bi la te xel wala déet di xalaat sukuraat di si bàmmeel xalaat ñaari malaayka yi xalaat taxawaayu gis ci ba ak jéggi siraat mënoo loolu lépp lan moo see doon sa xaal xalaat yooyu dina dimbali nit ak fikru zikru zikru tudd yàlla su borom ñu tagg gaa ñi nga xam ne dañuy saxoo ci yàlla dañuy yadkuruuna llaaha qiyaaman wa qu'uudan wa alaa junuubihim wa yatafakkaruuna fi xam nga kooku boole na zikru ak fikru kon xawfun noonu la mën a taxawee ci yoonu tasawuf lu mu ci teg jeex na bu ak sabr ak sabru muñ muñ mooy genn wàllu ngëm genn wàllu diine waxoon nañ ko fikir wax naa ci léegi tuuti mooy fikir daal boo ko dee xalaat mooy indi xam-xam mooy indi xam-xamu yàlla xam-xam boo xam ne sa xol a xam fikir koy indi li ngeen ni sëñ bi waxee ci misaal ci yeneen ne moo doon sababu wóolu yont yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ba nga xamee ne euh, yaayam jur na ko fekk ba am buur boo xam ne day rey niir yu góor yi mu nëbb ko ba ñu xaw li muy njëkkee génn wax guddi la njëkk a bu ñu xoolee gis biddiw mu ne ah biddiw bi ñu gisee kii de xëy mooy sama borom nga xam ne kooku xalaat na ne am na borom ba muy xaleel moo tax mu ne wala xalaat naa Ibrahima rusdahu min qabl bi nga xam ne ne guddi gi soox na mu ne ah soox daal du sama borom suñu borom di soox di soox ak a soox suñu borom yooyu foofu weer yi feeñ mu ne ah kii de moo gën a moo gën a rëcc naka noonu ba bu mu sooxee bu mu wax bu ko alxuraan nekk léegi nga xam ne kon fikru yonent yàlla Ibrahima daf ko teel a tàmbali waxoon naa fi ngay booy soog a tàmbali fikru maanaam xalaat ci loolu ngay xalaatee sa kanam ak sa gannaaw ak fi ngay jaar jaar yi nga war a jaar da nga si jóge ba li xalaat da ngay dem ba loo gis rek yàlla lu ne fàttali la yàlla da ngay ba nga xam ne lépp lu loo fekk di ko seetaan day mel ne yaa ngi jàng alxuraan sa xol fa muy nekk ak yéen a ciy dindee ci ci ci ci xalaat day nekk loo xam ne di gën a laabal sa xol di la gën a dëgëral sa ngëm bu ba nga xam ne boo dee déglu musique mel na yaa ngi jàng alxuraan ci yow nga xam ne danga nga seetaan ko fekk na boo koy jógee fi ngay àgg ak fa ngay jógee boo doon jàng alxuraan doo lu ëpp loolu kooku nag kon xam ne moom fikru ama am solo la moo tax su borom ñu bi nga xam ne duñu xalaat wa kaw min ayati samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum anha muridun bari na kéew kaw ci fi suñu borom ay kii maanaam yu nekk ci suuf si ak ci asamaan si ngeen di ko romb nday joor ak càmmoñ te du ngeen ko xalaat ngeen ko gannaaw rek ndax kon xalaat mooy tax nit ki xam yàlla xalaat yi tax xam yàlla xam-xami awli mu ngi tàmbalee ci si jógee nag ci xam seega da ngay xam ba mujj doo aajowoo boo bëggatee xam dara doo aajowoo xalaat nga xam ne benn guddi bi mën nañ la ci xamal loo xam ne nit mën na jàng ñaar fukki at du ko xam loolu yëpp tàmbali bi mooy xalaat kon boo dee xalaat ci xéewal suñu borom yi nga defal da nga ko sant boo dee xalaat ci ñi nga xam ne yaa leen tane da nga ko sant boo dee xalaat ñi nga xam ne teg na leen musiba te boo xam ne tegule ko xañ na leen bët wala xañ na leen tànk wala xañ na leen lu ñu dunde sax wala xam na leen lu ñu sol danga nga sant te suñu borom jox la ko danga ko sant waaye boo ko dul xalaat doo ko sant te ñàkk a sant suñu borom mooy bàkkaar bi gën a mag kon nit ki jullit moom bu fekkee ne xalaat ka la day lépp lu ko dab moo gën ci moom bu la suñu borom tegoon tiis bu gën a metti fekk na dafa am bàkkaar yoo def yoo xam ne dara mënu koo far lu dul tiis yooyu ñu teg la ko ni mu ko nekk la woon am na benn di dox ba romb benn bërëb fekk waa ji jaamu benn wàll yi di jaamu su mboom di jaamu di jaamu di jaamu ba naaj bi jot ko waaye randuwul di jaamu rek ci naaj bi bu ko rombee su mboom daal koy xamal ne kii di wàll yi la xam ne maqaama sàngam moo ko teree nelaw moom lay sàkku waaye nag dana dund ñeen fukki at ba di yàlla booba dana ca àgg balaa dee mu dem fi mu jëmoon ba dox soxlaam ba woon ñu ko dikk fekk gaynde bi boobu nga xam ne waroon na ne woon dund ñeen fukki at te dana am maqaama boobu boobu ba mu ko gisee nag di ko gaynde gi lekk mu am ci jaax lool am ci naqar lool mu ub boppam ba nga xam ne doona waar te xam ne ni ñu ko waxoon xam ne ne suñu borom ko wax te gis itam xam ne ne teg ci bëtam te mënu la dañ dem nelawul mu guddee ñu xamal ko ne ko kooku nga gisoon day gaynde gi di ko lekk ñeen fukki suñu borom dafa xam ne ñeen fukki at yooyu bu ko jaamoon yàlla yëpp dana am lu mu def ci njuumte loo xam ne mooy tax du àgg ca maqaama ma lenn mënu koo tax a àgg ca maqaama ma nag lu dul gaynde gi rey ko lekk ko gis nag gaynde gi rey ko lekk ko mu daal di gis waaja nag wàññi boobu mu àgg ca maqaam mu kawe moom nga xam ne moo ko taxaw di xam ne kon suñu borom kiiraay ak i kumpa da nga gis mu def dara la lu ñaaw la wala la ci kii te fekk na moo gën ci moom ni ko alxuraan waxee asiante kuru seen wa xayrun lakum suñu borom mën na laa teg dara tiis nga jàpp ne yow day suñu borom dafa defal nit ñi lu baax yow mu defal la lu bon fekk na lim la defal ñi ci des buñ ko xamoon daañu bëgg mu teg leen tiis bu gën a tiis tiis tiis bi la teg nga gis ci borom xañ la ngay nit ku ñàkk te nga sonn lool ci farloo di sabab lu amuloo dara laa texee di wala suñu borom daf laa wala dara fekk na mën na am jënd lañ la ko loo xam ne nii bu keroogee ñu amoon dara daañu la ñëwee ndax ni ñu koy faral a rek danaa ko di wax eh, bi nga xam ne loolu ñàkk ñi ci Madinatu Munawwara dañoo toog benn bis ñu daal di yónni benn délégation ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen bu ngeen demee wax li ngeen ni yonente bi ne leen ñun dañoo ñaxtu ndax dañoo nekk nit ñoo xam ne suñu borom jox leen wërsëg ñu yaatu bu ñu dee bu bu boo xamee ne lislaam soxla na li ci dañuy xare ji soxla yu ñu war wala li koy def ñun du ñu mën ko saat nu te ñoom ñu am ko waxtu yoo xamee ne itam aji jot na ñoom ñu mën a aji ñun duñu am mën war duñu mën a aji te boo xamee ne itam eh, am na lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxla moom ci boppam ñoom ñu mën koo def wala ci waa këram ñu mën koo def duñ ko mën a def ñu gis itam mbokk jullit mu lot ñu mën a fab seen wërsëg dimbalee ko am tiyaaba jooju te noonu duñ ko mën te bu ñu dee julli ñuy julli ñuy woor ñuy woor ñuy ñuy xalaat ñuy xalaat lu ñu def ñu def ko ñun daal suñu cër dafa manqué ñoom ñoo gën a rëy cër ba ñuy demee ba wax loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam ne leen yéen la way ñàkk ñu yénni ñu ne waaw ci man waaw bu ngeen demee ngeen waxal ma leen ne leen aj lool ak aju ñàkk ji lool buñu demee yomal xiyaam aju ñàkk ji dina dugg àjjana juróom-ñaar fukki at aju am ji nekk ci xisaab benn ñaareel bi buñ bokkee dem àjjana aju am ji buy séenu aju ñàkk ji day séenu gis ko si ni muy séenu biddiw yi ci asamaan ñetteel bi buñ bokkee ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar aji am ji dana ko wax fukki yoon sooga yam nekk aji ñàkk di ko wax benn yoon nga xam ne kon jullit bi waru la xaddi waru la ñaaw njort waru la ñàkk yam ndax suñ bi na ko si masaaliku jinaan nee na bu yomul xiyaamee ñi suñ borom tegoon musiba ci adduna buñ leen di fay du lu ñuy peese wala lu ñuy natt wala lu day nekk lu ñuy jéer di leen ko sotti rek te bu jeex nee na bu keroogee képp ku amoon aafiya ci àdduna da ngay ngéejoo da nga nekkoon ci àdduna ñuy siso sa yaram yépp ba mu daggatoo kon jullit bi bu fekkee ne xam na yàlla rek lu ko dal du tiit du jaaxle du am naqar day xam ne moo gën ci moom ndax bari na loo xam ne ji yàlla ñëwee ëllëg te sag jaabu